ndax ku réer ku ne lool la rek yàlla mi nga xam ne mooy alfattaax moom miy ubbi xol yi di ji def leer daa defagul ci yow leer te nag fekk defagu ci ñi nekk ci leer dañuy bizarre ci yow loolu moo tax gis nga yéeféer yi bokk na ci li leen gën a ci àddina bi gën leen a jaaxal mooy jullit ñi ni ñuy dunde ko war boo xam ne waxuma jullit boo xam ne moom moom il n'est musulman que de nom kese la ko doon non mais koo xam ne day topp sunna di ci def lu man ñooñu ñoo gën a jaaxal yéefee parce que dañu naan mais ñii il ne vit pas il il ne vit pas il vivote dañuy mais ñii ñii ñii ñii ñii. les regards sawaay duñu féexal seen xol yi xoolal feet yi xew ci aldina bi waaye xoolal gars yi sawaay compétition yi championnat bi dara duñ ko ci seetaan mais du sax seen biir quoi tamuñu ko sax transfert yi mercato bi dara lañ ci xamul mais festival yi xew ci àddina bi néewut kenn lañ fa xamul mooy ki nga xam ne gëmul yàlla ak ki nga xam ne même bu dee julli la mais moom dafa sàggan ak làmb yi xew mais benn mbër la xamul wala bu ko xamee da leen a dégg ñu koy leen ci wax mais du seetaan mukk ndax yooyu yépp ay caaxaan la dara xaraam lépp ci xaraam lépp bon faale wu ci dara gaa yi dañuy jàpp ne gaa yi dunduñ quoi mais xoolal kon ñi ñii boo génnee ñii boo leen génnee yii yëpp ci seen mais ñii qu'est-ce comment ils vivent di jaaxal ndax lan buur yàlla defagul ci ñoom leer goo xam ne mooy torche bi leen di niital ba ñu xam ne leer bi lu foofu yii nii yëpp ay galgali seytaane la yoo xam ne dalay yàggal ci da da yàq sa temps ba nim lay sànk ñu topp ci yooy rek wa kunna naxuudu ma dañ doon xuus ànd ak xuuskat yi fu xumb ñu ne fa ndax ñooñu buur yàlla dafa deful ci ñoom leeru lislaam waaye bu leen ci defoon bu ko ci defoon ci saase lañuy gis ne yàpp ndekete yi yépp championnat yeeg acteur yéeg film yéeg affaire politique li nga xam ne moom dara yàlla taxul ñuy wax naxaateeg mbonte yeeg ak relation yi nga xam ne relation corruption la de corruption la entre sëriñ ak politicien beeg le sëriñ et le politicien entre ñoom taalibe bi na fa ñu koy fontu ñu ñu koy fowe yooyu yépp day pir yi day leer ci moom bu ko defee nag mu dogoog yooyu yépp xolam buur yàlla rekk ci ciy ne léegi yi nag dañ naan ab dof la dafa repp alors que ñoom ñoo repp ñoom ñoo kannasu ñoom ñoo départ walakin la yash'urun waaye yëguñu ko voilà ndax début ndof doo ko yëg te ñoom xamuñ ne ñoom ñoom ñoo kan na suñoo départ ñoo ñoo ñoo perdre la tête mu ne waaye buur yàlla ba mu defee sànni ci sama xol leeru lislaam googu soppuloo ma ko ma fàttale ko man ibn Zibara la ma ne woon ci réer ak topp yi ma doon topp loo xam ne waaw min xajarin yuzbahu la ay xeer yoo xam ne moom lañ doon rendil ñoom isaafati naa'ila yi nga xam ne ñoo ko fi def suñuy maamu ko fi defoon ay xeer xay garab gi nga teg fii nii di ci sotti kii xàmb yeeg yooyu yëpp yow du yaa ko fi def sa maama ko fi defoon sa kër seen kër mu ut benn ruq di fa def ay mattak samp fa ay kiiwam di ci sotti kii kan moo ko fa def lu ñoom la indil problème ay sëtam ak yépp wal iyaadu billah jinne yi dëkk ñoom ci miir kër gi waaw saa bu ñu bëggee dara daldi rëq ndiggu kenn jàpp ko ñu ne sàdd na ko ñu gaaw dem tuural ko mu ne ma gis yooyu yépp ak topp yi ma doon topp xeer yoo xamante ne ni dañ leen di rendil di leen jaamu te kat xeer wañ koy defal laa yadri man abada xamul ku ko jaamu wala man laa yaabudu yëgul xamul it ku ko jaambul xamul dara aw xeer lu inanimé lan lay xamee lu xew waaw